kuma kense wolle ɓe siyala na ante masla ante dina fi bëri waaye du fi jëlee dara bu fekkee nag li yàlla wax bés bu nekk suñuy jëf ak suñuy kaddu ak suñuy yëngatu da koy da koy da koy weddi mu ne inna allaha la yuxayiru ma bi qawmin xatta yuxayiru ma bi anfusihim inna allah la yuxayiru ma bi qawmin bu ñu gëmee ni carte mën naa fi jëlee Abdou Diouf jëlee na ko fi bu ñu gëmee ni carte mën na fi jëlee Abdoulaye Wade ak pexe bu mu am jëlee na ko fi kon lu ñu gëm moo am bu ñu gëmee liggéey moo ñuy mën a jëmale kanam mën naa am mais gëmuñu yaafus ak wax bu neex ak jéem a naxante trompé nit ñi pour sa benn bés neex moo fi ne muy politique ak lu dul politique te nag sëriñ si orma bi ñu am liggéeyuñu ko seeni baam seeni baay yi ak seeni maam yi ñoo ko fi liggéeyoon bàyyi ko fi buñ ko yàq parce que ndigal yi ñuy joxe nii du ci jaamu yàlla lañ koy joxe du ci tabax réewum lañ koy jo joxe du ci def lu baax lañ koy joxe fuñ koy li tax ñu koy def xam nañ ko loolu du ndam nitu diine am na lu fi ne te loolu mooy farata dem leen béy farata la njàng bi fexe leen mu baax ndax mooy ëllëgu xale yi farata la ndigal boobu jox dégguñu ko fenn te nag nañu waxante dëgg Macky Sall am na lu ko xaar loo xam ne lu jàmp la parce que année blanche bi dafa garaawaay est-ce que gëmu leen ni réew mi mu ngi dem ci toj bu ñuy dem ba 2012 ñuy xalaat année blanche am ci njàng awaniru xale yi yépp lëm atu lem yàq ñu raxas ko dara taxul ñàkk xaalis ñi jàngale ñoom ñoo xam li tax dugal nañ ci politique wala dugguñu ci politique waaye xam nañ ne ñu ngi sànku xale yi gouvernement bi pasar na pasar na fi xaalis lu dul jaar ngir mu toog mu bàyyi jàng bi mu yàqu ñëpp a gis nañ ko est ce que loolu mu mu- Macky Sall am na lu mu ci jël maa ngi leen yóbbante ci moom jàpp na de Sénégal am na dossier yoo xam ne jo ñor na Sénégal nañ ci gaaw a taxaw parce que ëllëgu àdduna mooy xale yi ku leen ña ñàkkuloo jàng doo leen di joxati